ñaata yoon la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aj hein hada su'al waaw ab laaj la di ñaata yoon kam marra xajja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam <coughs> ana ñaata yoon la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aj autrement dit est-ce que aj gii ñuy waaj a gis rek la mas a def walla ajoon na avant bu ñu nee avant nag <coughs> dafa am ñetti mbir yu avant boobu mën a mën a tekki yaa ngi bàyyi xelam ah? waaw bàyyil ma xel mbir yi <coughs> mooy soit mooy avant aj gi mooy bi mu nekkee Medina est-ce dafa aj Medina avant muy aj aj ji ajoon na benn ab aj ba mu gàddaayee Medina léegi ba nii est-ce moom dafa mas a aj moom alayhi salaatu wassalaam loolu ab laaj la <coughs> mu am beneen mooy loolu benn ci avant yi la yoo xam ne avant da koy da koy làmboo mu am beneen mooy est-ce que avant bi mooy bi ñu ko yónnee mais Makka bi mu nekkee màkka laata muy gàddaay mais fekk ñu jox ko risaala ji est-ce que avant bi loolu lañ ci jublu loolu beneen façon avant la mu am beneen avant beneen mooy laata risaala ji muy jot risaala ji est-ce que boobu noonu mooy avant boobu boobu da doon aj ñaata yoon laaj ak est-ce que doon na ajam déet lii mooy wax ji ah léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci masala mii dañ ci am ay wax yu wuti ah te masala mi ku mel ni al imaam al xaafiz ibn xajar raxmatullaahi na ko ci fatxul baari boo demee tamit ci boroom subulul huda war rashaad yi moom it traité na ko boo demee ci euh, shara al al zurqaani ala al mawaahib bu al imaam al qastallaani raxmatullaahi boo demee ci kitaabu al-Majmuu' kitaabu sharh saxiix imaamu Muslim al-Minhaaj yépp seen boroom daal dinañuy traité masala bi muy ñaata yoon la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aj euh, loolu boroom xam-xam yi raxmatullaahi aleyhim Ah, dañu cee wute jële ku mel ni al imaam Jaabir ibn Abdillah nga xam ne ki nga xam ne moo ko soloo muy al imaamu Tirmidhi rahmatullahi mu moom yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaari yoon la aj qabla al hijra wa xajjatan ba'daha yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon al imaamu jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu soloo na aj aj na ñaari yoon benn bi laata muy mooy bi mu nee Makka la ci jublu rekk waaw bi mu nee Makka qabla hijra laata muy gàddaay wa hajjatan ak beneen ba'daha ginnaaw loolu le loolu benn wax la kantaal imaam ibn Abbas muy beneen wax moom dañu jële ci moom radiyallahu anhuma mu ne yonent ba ci xadiis boo xam ne qad rawaahu al imaam <clears throat> ibnu Maaja al Qazwiiniyu raxmatullaahi alayhi waaye it euh, kii al imaam al Xaakim an-Naysaburi rahmatullahi alayhi moom itam daal dina koy solo al imaam wa mawlaana ibn Abbaas mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñetti aj la aj ñetti aj la aj mu am <coughs> ñaata wax ngoog ñaar ñu ne ñaari yoon am ñu ne ñetti yoon am ñu ne am mu am ñeneen nag ñu ne non yonent bi aleyhi salaatu salaam li mu aj sax ëpp na loolu ngeen di wax ëpp na ñaar ëpp na ñett waaw ëpp na ñett li ñuy wax nag fii xam nga sànq maa ngi laan euh, avant yooyu am na ñaar ñetti avant mooy avant aj gii nii avant dixième année bi mu nekkoon Medina est-ce que jóge na Makka aji lool lool ab laaj la wala aj na bi nekkee Makka laata muy gàddaay si bi mu jëlee risaala gi wala boo avant muy jot risaala gi li ñuy gën wax fii nag mooy bi mu jotee risaala gi ba année bii ñu nekk nii di dixième année bi ci euh, moom dundam gi moom alayhi salaatu wassalaam mu am kon beneen wax bu ne noo aj na lu loolu te loolu ku mel ni ñoom al imaamu Sufyaan ku mel ni imaam al Haakim muy Sufyaan al Thawri soloo na ko ci moom ci sanadun saxiix mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xajja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qabla an yuhaajira xayjaajan waaw yonent bi alayhi muy gàddaay naan ñett wala ak ak deux wala boog benn benn euh, ñaar la benn bi laata muy gàddaay benn bi mu gàddaay muy bii non ëpp na sax ñett yi ñu wax ne moom la def màkk waaw ay aj yu bari la aj ay aj yu bari laata muy gàddaay ku mel ni al imaam ibnul jawzi raxmatullah it moom loolu la wax ah moom la wax mu ne xajja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xijajan qabla nubuwati wa ba'daha laa yu'rafu adaduha al imaam abul faraj ibnul jawzi al al ban madhab la bokkoon ah al imaam ibnul jawzi ban madhab est-ce que xanafi la wala maliki la wala shafi'i la wala xambali la ah ku ko xam al imaam ibnul jawzi moom nag càllale boo seetloo ay ci sët ci Seydina Siddiq radiyallahu anhu al imaam Ibn Jawzi boroom téere yu am solo yi ah ñoom Masir ci alquran ak yooyu ak boroom téere yu am solo yi moom al imaam Ibn al Jawzi nag bokkul ak Ibn al al Jawziya bokkuñu de imaam Ibn Jawzi moo jiitu fuuf mais ñoom nag ñoo bokk mazhab kon gin naa simple léegi boo xamee ban mazhab la imaam Ibn al-Qayyim bokk rek mooy xam nga imaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya boo xamee ban mazhab la bokk ci ñeenti ngir rek xam nga imaam Ibn al-Jawzi ah moom it ban ngir la bokk léegi boo réglé kon imaam Ibn al-Qayyim ban mazhab la bokk foog naa lool moo gën a accessible ndax moom lañ ëpp lu ñu tudd hmm? al al Hanafi non non non non Ibnul Qayyim al-Imaam Ibnul Qayyim ash-Shaafi'i non non non non lay laysa bi Shaafi'i hmm? ah kon ma ne Maliki bokk ah, la la la la ah, benn ci des ma ne la ah <coughs> na beneen bu siiwit mooy Zahiri est-ce que Zahiri la ah ne mais moom est-ce que moom imaam ibn imaam ibn ñoom ñaar niroowuñu genre liberté ak tamit mooy xam-xam seen xam-xam ni mu yaatoo waaye nekk genre ay électron libre kon moom est-ce du zahir yi non du kon nag benn la dese hmm? madhabu imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal taalibe imaamu ahmad lañu voilà ñoom hanbal yi lañ al imaam ibnul jawzi naka noonu al imaam Ibnul Qayyim al-Jawziyya ah nag hmm? al imaam kon Ibnul Ibnul Ibnul Jawzi di Abul Faraj ah rahmatullah aleyhi moom mu ne kon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam rasuulullahi ma ne da di laaj kañ ñaata yoon laaj du lool mooy laaj ma ne waaw. mu ne ma ma ne aj na aj yu bari rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xijaajan ay aj qabla nubuwati laata prophétie gi laata suñu borom di ko yónnee mais aj na aj gu baree baree baree bari wa ba'daha waaye naka noonu bi mu jotee prophétie gi aj na aj yu bare baree baree baree bari yoo xam ne laa yu'rafu adaduha gis nga yow sa laaj bii nii mooy mënuñu la cee tontu loo xam ne lu exact la lenn daal lañ la ma war wax mooy laata muy daj prophétie gi moom alayhi salaatu wassalaam mooy moom moom moom aj na lu bari waaw waaye bi mu ko jotee it même màkk waxuma ay ay gàddaay de gàddaay moom ñépp xam nañ ne ba mu gàddaayee benn yoon la aj te mooy bii ñuy gis di xajjatul wadaa mais avant muy ñëw Medina mais aj na lu bari màkka diinaayam kii yi nu mu fa def treize yam fa def mais aj na lu baree baree bari foofu bi mu jotee profil gi ah loolu la imaam loo xam ne laa rafut dee deesut xam xamuñu adadu haa nombre ba lim ba nombre bi lim bi lañ xamul tellement dafa bari gis nga kon boo seetloo ñii ñu mujjee tudd ñëpp ñoom ay ay imaam Sawri imaam Abul Faraj Ibnul Jawzi rahmatullahi ñoom seen wax lenn la mooy seen aj yi bari na aj yëpp na luy foofu ñett ak ñaar ah, al imaamu asiir boroom al fi taarix al imaamu ibnul asiir raxmatullah moom dane ci doontu ci laaj kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaxujju kulla sanatin qabla an yuhaajar lam yatruk al xaj waaw al imaam ibnul asiir raxmatullahi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom de ndaw yàlla li nekkoon na koo xam ne da doon aj at mu ne laata muy gàddaay mais at mu ne da doon gàddaay da da doon aj laata muy jóge màkka zaadaha allahu sharafa di dem Medina ngir rawale diineem ak bakkanam ak diine ji ma ne aj na at mu ne da doon aj qabla an yuhaajira laata muy gàddaay lam yatrukil hajja wa huwa bi makkata qatt waaw mu ne masula bàyyi aj moom yonent mi alayhi salaam li mu nekk Makka yépp masula bàyyi at jamais li anna qurayshan fil jaahilati fil jaahiliyati lam yakunu yatrukuuna alxaj ndax Quraysh muy kuffaaru Quraysh yi la ah ñoomin Abu Jahlin wa xisba ñoom masuñu woon a bàyyi aj jamais ñoom at at mu ne dañ doon aj waaw dañ doon aj at mu ne <laughs> waaw Euh, non non al imaam ibn ibn al athir waxam fa li la yem wax jii may wax <laughs> li ma ci nii imaam alxaafis moo ko wax ci fathul baar yi voilà <laughs> al ibn al lii la wax dane kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxujju sana qabla an yuhaajir lam yatruk al hajj bi aleyhi salaatu wasalaam dana doon aj at mu ne laata muy gàddaay masu koo ba waaw kantaal imaam alxaafiz ibnu xajar rahmatullah alayhi moom dana ci fathul baari parce que moom wax yi it cité na leen ne wa qaala ibnul fi nihaaya al imaam ibnul asir de wax na ci an nihaaya téere boobu kaana yahujju kullu sana qabla an yuhaajir yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon at mu ne laata muy gàddaay mu ne wa qaala ibnul jawzi xajja xijajan laa yu'rafu adaduha mu ne al imaam ibnul jawzi wax na mooy li wax sànq ah ak waxu imaam as-sawri bi imaam said sufyaan ibn said as-sawri rahmatullahi alayhi wa ala abiihi ah alayhi wa ala abiihi imaam al-xaafis moom moom mu waxal boppam ne ne ne moom mu ne moom al imaam al xaafid ibnu ibnu xajar raxmatullah aley mu ne moom li nga xam ne daal amu ci sikki sàkk alladi laa lartiyaaba fiihi loolu nag dafa am ñaari kii dafa am ñaari façon soit suwaa mu nekk loo xamante ne nii mooy ne bi moom euh, imaam alxaafis danaan li nga xam ne laa lartiyaaba amuluk sikki sàkk ak déng-déng fii ci loolu loolu benn façon wax la wala comme ni nga xam ne noonu la ko boroom subulul huda war rashad dabte dane wa qaala alxaafidu alladi laa artaabu fiihi annahu sallallahu alayhi wa sallam yahujju kulla sana qabla an yuhaajira jira lam yatruk al-hajj wa huwa bi makka qatt bi makkata qatt li anna qurayshan fil jaahiliyyati lam yakunu yatrukuuna al-hajja wa innamaa yata'axxaru minhum man lam yakun bi makkata aw aaqahu da'fun wa idha kaanu wa hum ala ghayri diinin yahrusuuna ala iqaamati al-hajji wa yarawnahu min mafaakhirihim allati imtaazu biha ala ghayrihim min al-arabi fa kayfa yudhannu bin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu yatrukuhu ah loolu al imaam al-haafiz Ibnu Hajar moo ko wax rahmatullahi alayhi bu dee ci kon ki ñu wax sànq. al imaam ah, ba eh, eh, boroom Subulul Hudaa war-Rashaad al imaam mooy ban al imaam al shaami rahmatullah alayhi moom dane foofu ni mu ko dabtee dane al imaam al-Haafid dane li nga xam ne laa artaabu fii man daal li nga xamante ne nii man mii di al al-Haafid duma ci déng déngi boo demee nag ci Fathul Baari moo eh, lool mooy affaire dabt la mais ñaar yépp jub nañu ah mooy li nga xam ne lartiyaaba fii li nga xam ne moom amul benn sikki sàkk ci mbir yi mooy après mu wax mooy lan mu ne euh, moom imaam al loolu nga xam ne moom du ci dégg mooy këne moom yonent bi alayhi salaatu salaam masula bàyyi aj mukk fekk mu ngi màgg loolu masula am ndax lan mu ne année bu ne loolu mu amul loolu moom sikki sàkk moo ci am walla man al imaam al xaafiz ibn Hajar loolu aw ma ci sikki sàkk loo xaw ma lu may sikki sàkk de soit alladhi la artaabu fiihi walla lartiyaaba fii amuluk bengi dengi amuluk dut amuluk sikki sàkka mooy këne annahu sallallahu alayhi wa sallam këne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama hmm, masula bàyyi aj waaw lam yatrukil xajja waaw annahu bokk sallallahu alayhi wa sallam yaxujju da doon aj kulla sana at mu ne qabla an yuhaajira laata muy gàddaay lam yatrukil xajja wa huwa bi Makka qatt mooy li ñu waxoon sa ak ne imaam ibnul Asiir dañu juumoon imaam alxaafis mi moo ko wax loolu moom awma ci déngi déngi waaw këne masula bàyyi aj fekk mu ngi màkk ndax lan waa Quraysh ci jaahiliya ñoom ci seen bopp Quraysh ñoom Abu Jahl ni ñoom ah ñoom euh, Walid ibn al-Mughira ñoom ay ay ay ay Uqbat gis nga kàccoor yooyu liñ doon màgg màgg màgg ci kàccoorte ak ñeneen mais ñoom ci jaahiliya seen riir googu ñu ne lam yakunu Quraysh foo jaar dina aj ñoom dañ doon ajaan ah. Jahlin ñoo Abu Jahlin yi ñépp aj nañ waaw <laughs> mais mais loolu la wa innama tali am ba des sax mooy ñoom yata ax yata axaru minhu man lam yakun bi Makka boo gisee kenn ci ñoom ñii di kuffaaru Quraysh yi jamono yooyu ñoom amul kenn ku ju doon absenté aj ji fekk période aj ñuy aj te ajul am asulaam foo jaar dinañu aj xanaa lenn fekk ñu voyage yi fekku leen ci dëkk bi voilà xanaa loolu xanaa loolu waaw xanaa loolu mu ne loolu moom suwaa loolu wala aw aaqahu da'fun wala bo mu am feebar bu ko dal faiblir ko affaiblir ko def ko ba ba mu ba mu ba daanaka manula mooy feebar bi ko dal manu koo booleeg aj loolee loon doon teree aj sinon dañ doon aj ils étaient toujours présents pour aj ñoom kuffaaru Quraysh yi léegi ba pare wa yaraw na ah eh, wa in kaanu wahum ala diinin même bu ñoom newuñu woon ci dus mooy newuñu woon ci benn diine même bu dee ne wuñ coon ci benn diine yaxrusuuna ala iqaamatil xajj dañ doon xër ci taxawal aj di ko def wa yarawnahu min mafaaxirihim doon gis ne mais lii ci seen puukare yi la bokk na ci yi nga xam ne mooy pour euh, sa kot gi na yokk loolu moom walla iyaadu billaah am na ci jullit ñi ñoo xam ne euh, aj dafa mel ni affaire palmarès ñu koy boole ci seen xaw may galon lañ koy boole xaw ma waaw ba daanaka bu xew amee nii ci biir tànt bi ñuy tudd jalooreem di tudd ay ay kiiwam ba ñu ne ajaa diw wala nii ne dem na Makka kere wal kese wala aji na kese mu mer parce que loolu moom da nga koo bëgg a yemale ñeneen ñi aji kese alors ko moom da ngaa war a wax fii mu ne fii mu fukki ata ngi yoo xamante nii fu ak jote bu dem loolu ci palmarès bi la danga ko ci waroon a bind léegi nag la fait que waxoo lool nga naan rek ajaa diw wala wala allaa ji diw loolu mooy yow da ko bëgg daal wàcce koto <laughs> wala iyaadu billah hmm? titre ija ajaa jëlal ajaratu bu la neexee fabal ah bariwul njariñ de waaw gars yi dañuy xëccooy titre te bari na ñoo xam ne gàll nañ leen ay titre yoo xam ne doonuñu ko waaw waaw nekkuñu ko de duñu ko de waaw waxoon nañ la alxaaj li muy tekki alxaajatu li waroon naan ajaratu mooy alxaajatu la naan ajaratu ah mooy ne kooku noonu. koo xam ne si lépp ci buur yàlla nga ko jubal allahu akbar ah loolu moo daanaka dafa mel ni eh, ñenn ñi nekk ci pom yi sax ñoom xam nañ ne buñ ajee ba ñëw nii dañoo war a correct waaw léegi mais nag Iblis a ko dul nangoo noonu waaw Iblis nga nekk ci kaawam di ko évoluer li wax. di évoluer ci équipe am ba euh, sawaay euh, ba nga amee daanaka yow ba nga ba nga ba nga ba nga ba nga fettee ci nen ba léegi ci camp Iblis ngay évoluer mooy yow ba nga euh, xawee xawee daanaka ci bain bi nga judd waaw nekk ci pom yi nekk ci pom yi bëgg ba am 60 léegi xaaral ma aji nag bu ma ñëwee bàyyi lépp même pour nga aji rek dina fexe def le tout waay xaaral waay ah dese nga sa way dese nga lii paayee koy def te yow te assez jeune waaw parce que Iblis te fait croire que yow tu un jeune de soixante-quinze ans waaw tu vois sa doom yi yow buñ yow booy dox ànd ak say doom dañuy foog ne ñoom ñoo la mag alors que yàlla jur kon looy daw bay daanoo bon continuer ci kii bi ak gi garaawul loolu après nga def ko boo ñëwee ba pare yii mii yëpp nga def ko boo pare nag nga xam ne ci kurus gi rek ngay ne mais xoolal sa waay boo fi demee aj ba pare ñëw bëgg fee tëgg show xam nga loolu bu quand même ñu naan allah jay tëgg show loolu c'est grave ah wala gumbe gi ajaratu nogo ya koy kii loolu quand même ah loolu lay gëmloo nga ne ah wax na dëgg kon nag naa bàyyi ba pare ci sama poy mais Iblis noonu la lay def. te moom ci boppam xam na ne innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum thumma turadduuna ilaa aalimil ghaybi wa shahaada xam na ne léegi ngeen di daw te xamul kañ lay ñëw de yow al mawtu ya'ti baxta ah wal wal qabru sunduuqul amal ah dee buy ñëw day bette day bette kay wa kam min sahihin maata min ghayri illatin wa kam min saqimin shahiina min ad-dahri ah ñaata yoon lañ gis ku ne peke lekk ku wér waaw man saa bu may wax yu mel nii rek sportif yi lay joxe exemple nga xam ne ñoom la ñuy joxe modelu modelu bon santé waaye am na ñoo xam ne fa ñu doon fowe lañ génne àddina ah centre bal bi gaay tëdd daanu gaa yi ñëw fekk dee na wala mu tëb ñu centré muy tëb di ñuy mbëkk bal am ku mbëkk doq gi wala yu mel noonu ñu mbëkkante mu jaare fa laabi siina wala mu daw ba daanu crise cardiaque hein te kooku boo demee sax am na publicité yoo xam ne rek ci météo match bi rek teg nañ ko ngir wane ne gaa yi nii hein ñooy source de vitalité waaw waaye buur yàlla faat leen noonu pour wan ne faatu moo taxit waaraate gi gën kii mooy mooy mooy mooy mooy mooy dee da ngay gis koñ boo xam ne bu sàggan gars yi lu ne ñu ne ci mais bu buur yàlla jëleeb bu jëlee paamoom moom loolu du garaw ci ñenn ñi mais bu jëlee jeune boo xam ne gars xamoon nañ ni kii moo leen a pon doole gi nuñ ko woon a gën a fort ak yooyu am xel moo leen ko pon buur yàlla jël ko <laughs> semaine en tout cas quatre jours yooyu <laughs> gaa yépp ay sellal li gaa yi wax kon nag iblis ci boppam loolu lay def dalay gëmloo na muy grawul ajaratu tamit dem ba foofu ñëw ah di jouer yi quand àndul ngay xaar ba kera nag ngay dee nag affaire bi nag nga rëcc ndax moom ah dafa yow nga nekk ci équipe am ba jamono jooju nga bëgg da ngay ñëw ba màgget après mu bàyyi la nga libéré yow la taxoon mu yàqal la sa ndaw mu bàyyi ba dara desul lu dul lu dul lu dul lu dul gañe mooy nga dee ci noonu nga foog ne ni lay bàyyi noonu moo tax ak combat la di moo tax xattaa caaxaankat yi xam nañ ne buñ ajee war nañoo bàyyi seen caaxaan yi mais mbir mi nag loolu ca bala ngaa aj tamit dangaa waroon a bàyyi si caaxaan yi waaw mooy ku faaru Quraysh yi yàlla nañu yàlla nag musal ci ci ci daa bi ndax lii moom catastrophe la mooy yow nga dem ba jàpp aj nga def ko palmarès waaw waaw moi ça fait cinq ans que je participe au pèlerinage non man duma raw daa lay la laaw après di ko tourner tourner yoo xam des fois da ngay foog waa ji il est sincère waaw waaw allahu alam ah mu nekk bu dee waa Quraysh ñii nii masuñoo bàyyi kofta le fait que am te amuñu ci kaw amuñu benn diini kat doonuñu bàyyi ak ba pare ñu def ko ci seen puukare yi seen jaloore yi yi nga xam ne allatim taazu biha bi ghayrihim min al arab ndax Quraysh ta mooy yi nga xam ne seeni seeni seeni jagle la yoo xam ne moom lañ doon puukare woo ràññee ko ci ci kaw yeneen arab yi nga xam ne bokkuñ ci Quraysh mooy bokk na lu fekk que ñoom at mu ne ñu aj loolu tamit moo taxit loolu mooy côté ñiy puukare wu alfaxru moom baaxul. mais bu dee ku koy def ngir jaamu yàlla loolu moo tax affaire u yéene yi bu kenn naan diw mii lii ak lii loolu waxoon nañ ko ci Zaadul Xujaaj ah <laughs> ak suñu yaay ji soxna suñu yaay mati <laughs> ah, mooy ci eh, <laughs> kenee xam nga wolof yi des fois dañuy gis waajoo xam ne day dem màkkaat mu ne ñu koy jëw naan kii ni mu bëggee ngistal wala kii xoolal dem màkkaam yi diyéem yi muy dem màkkatul naa du ko jël xaw ma def ko feneen moo gën wala nga koy jëw mais lo ma foofa lan lañ waxoon mais yow li nga fi nekk di ko jëw lan moo tee am nga numéro wala mën nga koo gis manoo ko ne mais euh, waaw sa xarit la xam nga ko nga dégg nit ñi di jëw loolu nga ñëw di di di di ko di ko nettali feneen di lawal jëw ji ci fe yow ci ci gaa yi nga xam ne yuhibbuna an tashi'a al fahisha ci nga bokk waaw mooy nouvelle yu yées yi nga bëgg mu tas mais lan moo la tee nga laaj ne ko mais euh, Adja Rokhaya man de am na lu ma jaaxal loo xam ne dama euh, sama mbokk nga nag. sama xarit nga bëgguma daal nekk ci mbedd yi di ko laaj te yow mii mu concerné duma la ko laaj moo gën ma koy laaj kenn mu ne la lan la danga ah, ko euh, aj yi ngay dem màkk aj mu ne moom pour lan la lu boobaa dina la leer mais nga toog di aw ñaaw ñaaw njort sa ci sa mbokku julli naan waa ji gis la tax muy def alors que dem ci de gisoo bi ñuy def euh, kii euh, jataay bi weesu définition aj ah lan la boroom almisbaax waxoon ah bu ma bu ma jubloo ci benn waay ah xajjan ah mu ne le fekk que nga fay dem maratul tilwa uxraa nga fay dem di fa demaat mooy aj di dem aj ci kaama gi lu bari loolu dafa baax jaamu yàlla gu rëy la nga ciy ŋàññi jaamu yàlla nan lañ ci mën a ŋàññi loolu man da ne loolu man da ne loolu man la nekk moo tax moo tax euh, foo gis ñuy def lu baax rek am na safaan mais nag yow boo bëggee mucc rafetal njortu ci ñépp waaw al xusnu dhan xusnu dhanni ah, bi ibaadillah dangay am njortu gu rafet ci jaamu yàlla yi waaw mais il faut loolu nag du taxit ñu nekk ñu nayif waaw du tax ñu nekk ñu naïf ah waaw kon nag mooy loolu daal nañ ko moytu waa Quraysh ñi kon dañ bokkoon na ci li nga xam ne ñoom lool seen puugaraloo ndax yeneen arab yi mënuñu woon at mën a ñuy ñëw di aj alors que ñoom dañ ko doon def waaw imaam alxaafis mu ne nag comme que waa Quraysh loon def ñii da woon benn diine hein mais fa kayfa yuzannu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu yatruku naka la ñuy mën a njort ci yonent bi alayhi salaam ne bi mu nekkee Makka bàyyi na ak benn at laa waxuma ngeen naan ñett ak ñeent de non loolu même loolu noonu ëpp na loolu. nan ngeen mën a ci yonent bi alayhi salaam que ne bàyyi na ko benn yoon ah te waqad sabata xadiisu Jubayr ibn Mut'im xadiis la boo xam ne nag ki ko solo mooy al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ci Sahih bi ah. mu ne waqad sabat xadiisu Jubayr ibn Mut'im al imaam al xaafiz mooy wax mu ne waqad te dëgg-dëgg sabata sax na xadiisu Jubayr ibn Mut'im mooy xadiisu Seydina Jubayr ibn Mut'im gisoon nañ tarjama ah kan mooy baayam <laughs> révision laa ilaaha illallah ñu ngi nii di waa jeexal euh, siira bi léegi xam nga sànk ñu wax ci kuffaaru Quraysh am na ñu ci tudd ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt léegi Jubayr ibn Mut'im bi kuy baayam ah maa ngi leen di dégguloo maa ngi leen di dégguloo Seydina Jubayr ibn Mut'im baayam moo doon kan aywa hein moo doon kan premièrement nekk na ci biir wax bi hmm hein mooy Mut'im Jubayr ibn Mut'im di doomu Mut'im léegi Mut'im mooy kan Mut'im mooy kan mais al Mut'im ibn Adi yaa ngi fàttale ko ba yonent bi aleyhi salaatu salaam jógee dëkk ba Taayif ñu ko doon xaaj lan la Seydil Xaaji Maalik waxoon radiyallahu anhu wa idha tabnu adiyin kaana jaawarahu xayral jiwaari ala ikraami muntaqimi ha mooy ba mu jógee foofule ha wal jinnu marru bihi mustaslimiina lahu fii naxlatin aa'iban lil hilli wal harami wa kaana lam yash'ur bil jinni aw nazalat wa id sarafnaa fanaala al-'ilma kal-'alami wa id ataa ibnu 'adiyyin kaana jaawarahu xayral jiwaari 'alaa ikraami muntaqimi mooy li ma mooy mooy kii al-Mut'im ibnu 'Adiy wa id ataa ba nga xam ne moom alayhi salaatu wa salaam fa la jóge euh, euh, Taayif daj fa la fay daj dikk Makka dellusi ibnu adiyin mooy al-Mut'im mooy bàyyu al-Jubayr bi ah mooy al-Mut'im ibnu adiy sallal eh, kii eh, kii nu ibnu adiy moo doon kii moo moo kaana jaawaruhu moo yiiroon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak doomam yu bari ñëw wër kaaba gi ne moo yiir yonent bi alayhi salaatu am yor seeni jaas hmm? kon nag ah mu ngi noonu ndax teralu buur yàlla mi nga xam ne mooy almuntaqim ah ci teral teral bu mu teral yeneen yonentam bi alayhi salaam mais jaarale ko ci kuffaar boobu kaafir boobu de al-Mut'im ibn Adi ndax mooy tuubul mais euh, euh, kii nii Seydina Jubayr ah Seydina Jubayr ibn nag moom moo doon doom ji moom walla la wax wu ne waqat te dëgg-dëgg sabata sax na xadiisu Jubayr ibn Mut'im ba léegi al imaam al xaafis mooy wax ci al Fath Fathul Baari yi di saxal ne yonent bi alayhi salaam en fait li mu aj dañ koo xamul sax benn rek lañ xam mooy entre ba mu ñëwee Medina ba ni muy génne àddina benn yoon laaj mais quant à bi mu nee mag xamuñu ñaata mu ne waqat sabata te sax na xadiisu Jubayr ibn Mut'im xadiisu Seydina Jubayr ibn Mut'im ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu annahu ra'aahu fil jaahiliyyati waaqifan bi Arafa Seydina Jubayr ibn Mut'im nee na man gis naa yonent bi alayhi salaam fil jaahiliyya bu nee fil jaahiliyya nag mooy laata yonent bi alayhi salaatu wa salaam di jot prophétie gi mais fii jubluwu ci rek ñoom biñ newee ñoom waa Quraysh ci jaahiliyya yonent bi alayhi salaam nekk ak ñoom mooy lan mooy laata muy jot prophétie bi gis na ko ah mu taxaw Arafa parce que yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga hadith moom sax imaamu Buxaari rahmatullahi alayhi en fait ñoom ñoom dañ doon jàpp arab yi waa Quraysh que ni ñoom waruñu woon a dem yenn lieux yi parce que ñoom ñooy waa dëkk bi ñooy ñu tedd ñii yeneen arab yi dañ doon bàyyi ñu dem yonent bi alayhi salaatu salaam nag du doon wuteek ñoom ci loolu parce que xam ne nañ Quraysh lii ñuy teg tegu lii ñuy def teguñu ko fen lii bokkul ak aj gi Seydina Ibrahim doon aj ah alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu ñëw créé loo xam ne pour pour daal luy wane ne ñoom ñu démarqué wu ci yeneen arab yi que ni ñooy sang yi yeneen ci wàllu saa saa bokk ci ñoom ba pare doon def ni ñeneen ñi nag mbir mi jaaxaloon leen ñu naan mii man si ñun de ñun de al amin moom de al amin moom de de moom de wute na ñun ni ñuy aje de. te boobu mooy woowagu leen woon ci lislaam loolu lay wax waaw mu ne <clears throat> te tamit euh, saxoon na gisoon nañ woo gim doon woo qabaa'il al arabi lil islaami bi minan thalatha sinin mutata mutawaaliya kama taqaddama fi al hijrati ila madina ah mu ne moom al imaam al xaafis ba léegi euh, mu ne takat moom yonent ma la sarsam sax na ko ne da woo arab yi ah di leen woo lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum ah yarju min allahi awnan ghayra muttasimin mooy e, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yii yépp nag gisoon nañ ko fii mu ne bu fi kenn foog ne fii nii lii ñuy wax lu lu lu lu bette la de mooy lii nii yépp sax waru mu koon a wax <laughs> liñ doon sànk wa iz atam no adiyin kaana jaawirahu yooyu yëpp gisoon nañu ko am ah. <laughs> mooy hijratu Taayif eh? bi mu demee Taayif mook Seydina Zayd ibn Haaritha ibn Sharaahil radiyallahu anhuma eh? léegi eh, kon lakinnahu waaye moom yonent mi alayhi salaatu wa ñaawe yi ko arab yi doon teg rawatina waay ñoñam Quraysh ak tamit euh, gaa yi bu ñëwoon ci seen ndax ñoom ak gi dafa newoon occasion wu fête commerciale comme Noël bii nii gaa yi waajal ci décembre bi nii nii hein nit mooy xam nga amatul daraay daraay religieux de toute façon ñoom sax ñoo ko créé waaw Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam masu fee feetu lii te en plus ñoom rak dañuy wax le 24 semaine bii di ñëw xaw bi ci tegu mooy ne même loolu noonu ñoom ñoo ko créer seen bopp moo tax ñeneen ñeneen non non du loolu parce que yéen si seen calendrier bi ngeen kii yéen a toog créer affaire yi mais ñoom ñépp sax ñoo créer waaw mooy euh, oh. yonent bi alayhi salaam mooy arab yi. ñoom euh, aj ji occasion wu faire commerce la woon dara yàlla nag amu ci woon yëfi caaxaan la woon xoolal suñu boroom li muy def xam nga wax na jullit ñi amu ngeen problème bu ngeen an tabtahu min fa euh, an tabtahu fadlan min rabbikum mooy bu ngeen demee aji buur yàlla amul problème bu ngeen ajee ba pare ngeen defaale commerce waaw moo xam boo ñëwee laata ngay commencer mais nga teel a ñëw mais daal bu jamono jaamu yàlla gi ñu war a aj jour yooyu moom nga consacré wu ci li nga war a def ci aj gi bu dee ajal la tax a jóg waaw am na ñoo xam ne dañuy dem uniquement ngir commerce ñooñu bokk ñi nga xam ne ñoom dañoo ñëw ne dañuy aj ba pare bu ñu demee nekk ci marchandise yi waaw parce que ñoom xaat xaat daar daar ñu ngi ñu ngi jënd ay sërica la ñuy yóbbul gaay é ndax ku nekk ñëw na seet si ma jox dama lii ay bu ma jibbee te jox yow nga ñëw xoolal kooku bu xamul ba Arafat raw ko rek ndeke mu ngi doon wër marché yi Jidda yi <laughs> di xool ci marchandise mu baax mi te waroon a taxawi fa Arafat ni ni nuggoo naa ndax garaawul lépp loolu moom yomb na yooyu taxaw bi moom après rek bu subaa ñu def ko ah ndax xamul danger bu moom li muy def mooy lan loolu nag moo baax hmm? waa Quraysh lii nii fête commerciale la waaw aj gii nii moo tax ngan di foire fa doon am ñoom Ukaz Zul Majaz ak gaa yooyu dañ fa doon kii di daja di def ay kii yu gërërërë yonent bi aleyhi salaatu salaam nag masula deñ lakinnahu lam yazal yàq foo di xencu di wër di dem di topp mawaasimahum seen foire yooyu la doon am ci aj yi bu ñëwee moom day aj mais ñëwaale ngir woo leen ci lislaam kon kay lool bu lee yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu da doon aj xalaat nga yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw ñuy aj moom ajul di eh, dëgg la woote ci lislaam waaye da doon boole yépp la doon def woote ci lislaam aj mu ne comme te woona woona kii woona kii nu mu tudd arab yi mooy e, e, daje nag e, ñetti at yoo xam ne yum daje yaa lansaar waaw léegi lii kon kon gis nga waxu ñi kon wax bu njëkk ba ba jële ci imaam Seydina Jaabir deux fois imaam Mawlana Ibn Abbaas moom ñetti yoon ah lañ jële ci moom kantaa ñii ñoom imaam as-Sawri as-Sawri imaam Ibnul Jawzi imaam Ibnul Asiir al imaam al xaafid ibn Hajar ñoom dañ ne aj na loo xam ne mënuñu ko woon lim loolu moom mënuñoo lim sax ñaata la xool al imaam moom li mu wax euh, léegi dinañ la wax euh, mais wax yu njëkk yi euh, imaamu Jaabir ak imaamu ibnu Abbaas radiyallahu anhuma al imaam as moom gën nañ ko tudd de boroom ar-rawdul unuf ar-rawdu al unuf ah bi muy bi muy leeral euh, siiratu Ibn Hishaam al-Maafiri al-Maafiri rahmatullah alayhima siiratu Ibn Hishaam ah an-Nawawiyya lil imaam Ibn Hishaam imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi moom mu ne wala yanbaghi an yudaafa ilayhi fi lxaqiqati illa xajjata alwadaa'i wa in kaana xajja ma'a nnaasi id kaana bi makkata kama rawa tirmidi eh, rahmatullah alayhi falam yakun dhalika alxajju ala sunnati alxajji wa kamaalihi li annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana maghluban ala amrihi wa kaana alxajju manqulan an waqtihi faqad dhakara annahu kaanu yanquluunahu ala xisaabi sanati wa shahr yuaxiruunahu fi kulli sanatin ihdaa ashara yawman al imaam as-Suhayli al andalusi al maliki rahmatullah aleyhi mu ne wala yanbaghi yellut nag ñuy askanale yonent bi aleyhi salaatu wa salaam fil xaqiiqati ci dëgg dëgg dëgg illaa hajjatul wadaa mooy yellul ñuy askane yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yeneeni aj naan aj na bu wutee xajjatul wadaa wa in kaana xajja ma naasi in kaana bi makka <laughs> même bu nee sax ajoon na ba mu nekkee makka nit ñi loolu man imaam Suhayli d'accord naa ci loolu mooy aj makka moom aj na fa mais quand waruñu koy askanelu loolu parce que yonent bi alayhi salaatu salaam lu tax ah mu ne comme ni ko imaam at-Tirmidhi solo mooy hadiisu Seydina Seydina Jaabir ibn Abdillah ah ibn Abdillah te bon bon mu ne mu ne léegi nañ continuer lu tax mu ne waruñ ko ci dëgg-dëgg waruñ ko askanale lu dul ajug lislaam gi ndax mu ne parce que aj googu noonu waa Quraysh doon organiser parce que temps Quraysh ko doon organiser aj yooyu Quraysh doon organiser hein mais nekkul woon ala sunnatil hajj nekkul wa kamaalihi nekkul woon ci ni nga xam ne tëralinu aj bi suñu maam Ibrahim alayhi salaatu wasalaam tëraloon ci digalul borom bi subhaanahu wa ne ko wooteel wa addin fi nnaasi ya'tuuka rijaalan wa ala kulli dhaamirin ya'tuuna min kulli fajjin 'amiiqin loolu noonu noonu aj googu noonu na mu nekke woon te yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko indiwaat teg ko ni mu nekke woon Quraysh nag bi ko mooy ñoom dañ koo falsifié après waaw dinañ gis ñoom na waxoon nañ ko sax li taxoon ba ñuy gis ajuk Seydina Abu Bakar radiyallahu bi ñu naan boobu lañ waxoon masala bi nga xam ne dañ doon jotaay bi wees du ñu ko wax parce que traité woon nañ ko mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy kañ lañu farataal aj waaw gis nga wax yu bari yooyu noonu noonu nga xam ne gisoon nañ ko am na ñenn ñu ne kenn xam nga Shafi'i yi loolu wowoon nañ sax duñ ci duñ ci dugg duñ ci dugg léegi mooy li ñu bëgg a wax foofu mooy ne euh, euh, day euh, kii nu mu am ñu ne li a rëcc xamatuma lan laa lan la woon voilà dafa am ñu ne yeneen ci ma lay saaf en li tax neuvième année bi ajut mooy ne nga parce que waa Makka temps yooyu ñoo doon aj même bu dee ubbi na Makka waaye booy xam na lu ñu uddee lu ñu ubbi Makka ak mi ci nekk ne waxoon nañ la bi ci togg mooy weer ba ca tegu euh, euh, parce que Dul Qa'da ci la defe woon lan. umratul euh, Ji'rana yaa ngi fàtte loolu waxoon nañ ko ci bii paas bi mu jógee Hunayn séddale màng mi ci guddi gi mu dem aji wa Makka ñëw yu no umra ñëwaat ci Dul Qa'da la mooy weer wi xaw avant weeru tabaski après mu dellu ah weer wa ca tegu mu bàyyi fa Sayyidina Attab ibn Asid moo ne woon waa lii Makka moo doon le gouverneur de Makka te gisu ko ab la woon de. yonent bi alayhi salaam war am na benn riwaaya bu ne Seydina Attaab yonent bi alayhi salaam nee na bu ma la gisoon bu ma gisoon ku la gën fii ci biir Makka dama lay moom laay def mu nekk gouverneur waaye Allah Allah Allah Allahu akbar ah <laughs> nekk gone taxul yées wala nekk ci ginnaaw ab jeune la woon jiite ñoom Abu Sufyaan ibn Harb ñoom Suhayl ibn Amr ñoom Abu Ikrima ibn Abi Jahl ñoom gaa yële ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ibn Xalaf euh, Safwan ibn Umayya ibn Xalaf ah voilà kon mooy ñoom lañ doon euh, lañ doon ñoom buñ organisé woon waa Quraysh mooy ñi dañ doon def yaramu neen ah def ay yaramu neen di wër Kaaba gi parce que nee boo xam ne moom mooy nañ ci yàlla du ñu jël di ko Eh, di ko di ko aje ñu def yaramu neen ñii di def lu ne loolu nag la imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi ne loolu noonu Quraysh biñ koy organiser ñoom façon aj yooyu lañ doon aj waaw ak aj yoo xam ne jaarul yoon teguwul ci sunnatal xaj ji ni ko suñu maam Ibrahim ci diggalu borom bi subhaanahu wa taala tege woon loolu demewul woon noonu waaw kon nag loolu waruñuy askana yonent bi alayhi salaam noonu doon na aj quoi ah tamit te nekkul woon te lu mu wa kamaalihi te nekk aj ga newul aju Quraysh boobu mu doon organiser newul woon non seulement teguwul ci yoon waaye tegu nekkul woon lu mat li annahu ndax lan moo tax gën tax sax mënuñ ko astane mooy sallallahu alayhi wa sallam kaana maghluban ala amri yonent bi alayhi salaatu salaam dañu ko nootoon ci mbiram mooy moom nekkul woon dirigeant bi Quraysh jiitewul woon Quraysh moom ñi yoon yor mbir yi di doxal mooy ñoom Abu Jahl waaw ñoo Abu Sufyaan ñoo doon doxal ñoo umayatum na xalaf ñoo doon doxal paa yooyu ñoo doon doxal ah al-Mughira ibnu kii eh, al-Walid ibnu al-Mughira ñoo doon doxal nag yonent bi alayhi salaatu salaam comme que ñooñu kilifa yii ñoo yoroon affaire bi ah kon nag ñoom Shayba ak ñoom Shayba ibn Rabi'a euh, ibn Rabi'a ak euh, frère am ak ñooñu ñooñoo doon doxal kon nag te ñooñu seen doxal loolu seen aj googu baaxul woon kon ñooñu ñoo yoroon mbir yonent bi alayhi salaam nekkuloon moo dirigé waaw kon nag loolu moo tax mënuñ ko woonal askan wa kaana al-hajju manqulan an waqti en plus de ça que ne ajuñ woon ci normal li ñu waroon a aje mooy ne aj gi mooy dadul woon ño parce que Quraysh da doon wër affaire bi am na lu ñu ci junjoon bi ñuy gis euh, suuratu tawba ah gisoon nañ ko inna iddata shuhur inda allahi ithnaa ashara shahran fi kitaabillahi yawma xalaqa samaawaati wal ard minha arba'atun hurum falaa tadlimu fihinna anfusakum wa qaatilu mushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaaffatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqiin ay innama an-nasii'u ziyaadatun fil kufri yudillu bihi alladhiina kafaruu yuhilluunahu 'aaman wa yuharrimuunahu 'aaman liwaati'uhu 'indata ma banas aaya yay jeexe loolu junjoon nañ fa ne Quraysh Qurayshin ñoom en fait euh, imaam Suhayli li muy wax nii mooy que ñoom aj gi dañ ko doon xool seen intere fu mu nekk. moo tax des fois dañ doon aj avant aj gi jot parce que gis nañ ne bon jamono ji moo gën a approprié topp daal seeni passe ak seeni seeni hawa afa afara ay tamanit tabaha amanit ah, tabaa manit taxada walla afara ay tamanit taxada ilaahahu nga foog ne dina jub wa koo xam ne moom ay bànnee xam la jàppe yàlla ma waaw léegi nag loolu la imaam as-Sufayli ne gars yi en plus que ne yonent ba saa saa mbir yi nekkul woon moo dirigé woon mbir yi te aj gi demewul woon ni mu waroon a demee mooy en plus waa Quraysh wa kaana al man manqulan aj gi dañ koo toxaloon mooy doonul woon xew ci weer yi mu doon xewe yi mu waroon a xewe faqad dhukira annahum tudd nañ ko sax ni ñoom waa Quraysh kaanu yanqulunahu dañ ko doon toxal waaw ala hisaabi sanati wa shahri ñoom daal bu leen neexee tey léeg-léeg sax ñu ñu dañuy aj at moo xam ne du weeru du weeru du weer woo xam ne du weeru aj du dul xijja wala bu nekk dul xijja mais ñu jël mbir yoo xamante ne nii mooy xam nga boo paasee arafaat bi nga fexe yow def yeneen say mbir feneen mooy gaa yi dañ doon def lool kon yu'akhirunahu fi kulli sana at mu ne nag ñu ñu yéexe ko ihda ashara yawman 11 kon lii moom li bëgg a mooy kon nag comme que loolu la woon mooy ak yooyu kon man même bu dee yonent ma lay saasam doon na ànd ak ñoom war yellul ñu koy askanele waaye euh, dañ naan si dañ ko koy askanele kay même bu dee lii am na yonent ma lay saasalaam moom en cas doon na aj loolu mënuñu koo weddi comme moom ni mu ko reconnaître al imaam al imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi léegi nag euh, nga ne ma mais waxu imaam. ibnu Abbaas bi hein mi ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hein comme ni ko imaam al ibnu Maaja ak imaam al Haakim soloowe këne moom laata aj na xajja qabla an yuhaajira salaasa xijaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laata muy gàddaay aj na ñetti aj mu way loolu moom noo koy dégge al imaam al xaafis ibn xajar tontu na ci loolu mu ne loolu nag qultu nee naa wa huwa mabniyun ala adadi wufuudi al ansaari ila al aqabati bi minan ba'da al xajji fa innahum qadimu awwalan fa tawaa'adu thumma qadimu saaniyan fa baaya'u al bay'ata al uulaa thumma qadimu thaalithan fa baaya'u al bay'ata ath-thaaniya kamaa taqaddama bayaanuhu awwal al al imaam al xaafis mu ne en waxu imaam al xaafis al euh, imaam xabrul umma di al imaam ibn Abbaas radiyallahu ta'ala euh, aj na laata muy gàddaay ñetti aj mu ne loolu fenn la tegu loolu mu ngi tegu ci wax jooju ci nombre de fois yi mu dajeek ansaarullah dañuy delloo fan liñ doon wax sànq ci laakin na hoo lam yazal yaqfu mawasimahum mooy dañul yonent ma lay saar saam doon wër ci foire yu arab yi ci aj gi bu amoon ngir woo leen ci diine ah yar juudi yaakaar minallahi ci buur yàlla aw ndimbal loo xam ne du dox waaw fa baayaa al karama al ansaara rabbi asbil alayhim waabil al karami waaw fa baayaa al karam al ansaara fil aqabaati ci mu mu jaayante mooy ba muy wër ci arab yi di leen woo xam nga boobu Abu Lahab <laughs> moom lañ fàtte woon moo doon wër ci ginnaaw naan naan naan gaa yi bu leen ko gëm kii waxul dëgg waaw wal iyaadu billaah ah di ko yàqal mais ba muy woo gaa yi di ko ngàntal ba arab yi ba waa lansaar waa Medina waa Yasrib daal di koy nangul loolu nag mu daje woon ak ñoom ci ajj la doon daje ñoom ñetti at yu tegaloo yoo xam ne da doon dajaloo moom ci bay'atul aqabal ula bi mu njëkkee daje ñoom ak asaani ak asaalisa loolu nag moo tax ñett yooyu la ne imaam alxaafis ne seeka waxu imaam ibnu abbas bi ci loolu la sutandro mooy comme que yonent bi alayhi salaam leer na nañu doon na dajeek ansaar yi ci ak gi ca la doon daje ñoom te daje naa ñoom ñetti yoon kon man leer na ma man Mawlaana Ibn Abbaas kenn yonent ma lay saa saam aj na ñetti aj est-ce que yaa ngi dégg wax ji looloo tax mu wax loolu waaye nag lu en euh, wax jii nii dàqul moo tax imaam alxaafis teg ci ne wa hada laa yaqtadi yaa laa yaqtadi nafiyal xajj qabla dalik mu ne waxu imaam ibnu Abbas bi nag yow bu ko déggee ne waxu xasru la de day tënk kër ñetti yoon kese la aj déedéet Mawlaana ibnu Abbas lim la bëgg a wax mooy leer na ma ne yonent bi alayhi salaatu daje na ak waa Ansaar ñetti yoon ci aqabaati aqabatu Mina daje na fa ak ñoom ñetti yoon te ñetti yoon yooyu bu ci nekk période aj la woon kon dañuy leer na kon yonent ma la sa aj si na kon ñetti yooyu foofu la foofu la wax jot tegu waaye tekkiwul Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu waxul benn yoon këne yonent ma lay sa lii keesee la aj déedéet dana la aj na ñetti yoon avant muy gàddaay aj na ñetti yoon nag tekkiwul ne lool kese la aj waaw man bu ma ñëwee xoolal ab fayam <laughs> ñu wax leen lu leen neex bala ñoo pare waaw bëggal def ci xolu fayeen yi mbégte mooy xoolal fayeen boo xam ne fii mu ne dafa dem ci benn événement foo xam ne nag daanaka kër goo dem lekk comme genre way màggalu Tuubaa yi mu jaar fii dóor ñu tegal ko mu mu mu mu mu ne ko téll sa waaw foog ma jàll feneen fii siyaar ñeneen ñi mu demaat ñu tegalaat ko mu dóor mu waxaat demaat feneen ñu tegalaat ko mu dóor mu demaat feneen mu dóor loolu lépp nag wàññiwu leen dara <laughs> yaa ah la fay léegi nag euh, imagineel am koo ne mais saay mu dem fenn euh, mu ne way man de damaa añ léegi añ naa añ naa añ naa sànq kër diw est-ce que bu dee añ naa sànq kër diw loolu day tekki ne añ boobu rek la añ ci jour bi waxul loolu de neewul benn añ kese la añ bokkul ak loolu de añ naa kër diw tekkiw loolu daqul ne añ na ci yeneen kër yi voilà loolu moom fii mu ne fayin yépp comprendre nañ ak ñépp ñu mel ni ñoom ci ñooñu ci al aklu dinañ comprendre <laughs> voilà les ngomeen ak ñi ci tegu léegi daal li ma leer mooy affaire bi kon lool la mooy Mawlana Ibn Abbas nag radiyallahu anhuma moom loolu leer na ko ne yonent ma lay saab mooy waxam ji lool la aj eh, eh, daje na ak lamsaari ñetti yoon léegi nag aj la woon kon mooy moo tax mu ne aj na ñetti yoon waaye loolu laa yaqtadi nahya al hajj eh, ba'da dhalika waaye loolu tekkiwul dàqul ne moom mas naaj avant muy dajeek lansaar yi loolu dàqul ko waxam ji dàqul loolu le loolu moo tax euh, c'est la même chose xam nga waxu Mawlaana Ibn Abbaas bi moom la boroom xilaas euh, Seydul Xaaji Maalik radiyallahu anhu daldi euh, tudd ci ci xilaas bi mu naan xajja rasuulu sallallahu xajjatal islaami tantadimi voilà bim naan xajja rasul lu ma doon wax tantadimi ta tantadimi voilà mu naan xajja rasuloo ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dinay aj salaasan ñetti yoon qabla hijratihi ah laata lan laata ajam gi mooy ajam gi ñu xam rek mooy noo xab non qabla hijrati laata muy gàddaay voilà laata muy gàddaay moom yonent bi alayhi salaatu salaam aj na ñetti yoon mooy waxu Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu ndax ci àqabaat yi mais wax nañ la wax ji tekkiwul ne loolu kese la aj dana la aj na ñetti yoon tekkiwul ne loolu rekk la aj mooy li gën a dëgër insha mooy que ne moom aj na lu ëpp loo xam ne xamuñu ko waaw avant la prophétie ak wala nga ne euh, bu dee biñ ko yónnee damay jàpp treize ans kon mooy treize ans yooyu yëpp aj na kon ma ne treize ans yooyu moom ci biir islam leer na ma ne aj na ma dog ko ci benn bi mu nekk Medina ah en tout cas mooy daal bari na comme li ñoom al imam ibn al asir imam al hafiz ibn kathir al imam Sa'id ibn euh, Sufyan ibn athawriyu ak alimaam ibnul jawzi rahmatullah alayhi mi wax mu ne baadaasu baadooso ban konteel nga boole ci takkal boole ci xajjatal islaami waaw bokka booleel ci aj yi mooy ñett moom leer na kene defoon na ko àqabaat ya ba dajafa ak ñooñu boole ci mooy loolu boobu boo ko waxee doo waxu imaam ibnu abbaas bii aj na ñetti yoon ba mu nee màkka juumoo juumoo wa baadooso ban ba'da suban boo paree nag tekk takkal nga boole ci xajjatal islaami ajug lislaam lañ ne noonu bokk na ci tuuri yi tantami mi nga nose mbir yi voilà kon nag mu ngi noonu voilà léegi moo moo léegi kon li gën a dëgër insha mooy kon ay ajam daal xamuñu ñaata la li leer nag mooy boo nee ñett moom aj na ñett laata muy génn muy muy muy gàddaay loolu wax wax nga dëkk waaye du loo xam ne xasro la la du loo xam ne day tënk ni lii kese la waaye mooy loolu moom leer na waaw léegi lii nii moo jëm kon ci suñu masala bi yii ane ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ñaata yoon la aj léegi kon mooy dañ naan avant muy ñëw Medina aj na aj yu bari yoo xam ne takk ko jafe moo xam laata muy jot prophétie gi ak ba mu ko jotee yu nekk da doon aj waaw léegi euh, mu des beneen affaire mooy nag bi nga xam ne ci la ñëw Medina nag benn yoon kese la aj comme li Seydina Jaabir ibn Abdullah wax ci xadiis bi ne sax imaam Muslim te ñu ko ci jotaay bi weesu mu ne yonent ma lay saaf saaf dafa des Medina tisan sana des na fa ñetti euh, euh, juróom-ñeenti at lam yaxu ajul ci ginnaaw gi mu woote fil ashiri ci dixième année bi woo nit ñi ngir ñu kon insha allahu taala loolu moo jëmoon ci lii